muy tarjama seydina alxasan bn ali wa kadhalika alxusayn sayida shabaabi ahli aljanna rayxaanata rasulillah alayhim afdalu salaati wassalaam gisoon nañu li ñu mujje woon mooy tarjama seydna al xusayn walillahi alhamdu wal minna suñu boroom def nañu jeexal taraajim yoo yële di ñaan boroom bi subhaanahu wa teg ñu ci tànk yi ñëwoon muy sunnaay seen maam di aleyhi salaatu wassalaam sunnaay seen maam aleyhi salaatu wassalaam mi nga xam ne moo wax ci ñoom tey ñaan borom bi subhaanahu mu may ñu seenu cofeel gu ñuy am ci ñoom guwoo xam ne foo ko takk weesu na ko ndax li sa yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne képp ku ma bëgg na nga bëgg ñaar ñi yal nañu suñu boroom may loolu le wa ma dhalika bi aziz gis nañu ku nekk ci ñoom ñaar li nga xamante ne ni moom nga jànkoon teel ci sa dund ci ay nattu ci ay nattu yoo xam ne moo leen dal ku nekk ak ni nga xam ne noonu nga ko ci doxale mu nekk la gën la lu mu mënoon a doxale ci jamono jooju eh, gisoon nañu seynal alxasan ibn ali radiyallahu anhu ni nga xam ne noonu la génne àddina ak euh, ni mu génne àddina ci metti yi ko dal posone gi nga xam ne moom lañ ko posone wa huwa sayyid kama qaala jadduhu alayhi salaatu wassalaam inna ibni hadha sayyid moom waaye foofu la mujje gis nga ni nga xam ne noonu lañ ko posonee moom seydina al xuseyn al xasan ibn ali euh, te tamit ak esprit de gëm yàlla giñ gëmoon ak euh, ba affaire vengeance déedéet waaw moo tax bi ko Seydina al-Xuseyn laajee ne ko yaa axi man saqaak frère sama kan moo la nàndal mu ne ko lima lu tax nga koy laaj li taqtulu li taqtulu danga ko bëgg a faat mu ne ko waaw mu ne ko duma la ko wax waaw duma la ko wax allahu akbar in kaana alladhi adhunnu fa inna allaha ashad fa in fa allahu ashaddu niqma wa in kaana bu dee keneen la bu dee ne keneen la falaa yuqtalu bi bari falaa yuqtal bi bari bu dee keneen bu dee ki may yaakaar la buur yàlla moo gën a tar mbugal moo gën a tar faya moo gën a tar mbugal ki rey gi koy rey bu ma ne woon diw la te njortu rek laa ci am bu dul moom nag man duma nangu ñu faat bakkanu koo xam ne innocent la ndax man seynal Hasan waaw akbar waaw te gis nga ni mu bàyyi woon xilaafa gi ngir lan ngir protéger deretu jullit ñi waaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne woon inna ibni hadha sayyid sama doom jii de sang la amaana buur yàlla an yusliha bihi bayna fi'atayni azimatayni min almu'minin maana buur yàlla dina yéwénal jaare ko ci moom ñaari kuréel yu mag ci jullit ñi te noonu ko noonu la ko defe moom seydna alxasan abu shurafa radiyallahu taala anhu wa ardaah seydna alxuseyn it gis nañu bañ gi mu injustice ak jàpp ne daal mbir mi daal moom bu leeree jeex na nga gis ñaari personnages yi ni leen buur yàlla binde ni ñu wutee te ku nekk ci digg nga ne loolu mooy li nga xam ne moo ci doy waar looloo taxoon ma doon wax ne canaliser ne nitu yàlla nii rek lay mel loolu erreur dëgg la waaw waaw ne nitu yàlla dafa war a nekk koo xam ne day mooy nit am na nitu yàlla yoo xam ne buur yàlla da leen di da mooy dañuy tàng waaw nga gis ñoo xam ne dañuy lewet teewul ñoom ñépp ñu nekk ci dëgg li baaxul mooy leweta leweta lewet ba bu ñuy yàq diine ji yow sa yoon newu ci loolu moo garaaw wala nga tàng tàng ba tàng ci koo xam ne mu ngi ci dëgg ngay tàng ci kawam waaw mooy mbir mi wasatu yàlla gis nga moom Seydina al-Husayn ni nga xam ne noonu lañ ko faate ci tooñ waaw tuur deretam ci tooñ ci loo xamante ne nii tooñ la te ña ko def buur yàlla wan na leen qad qasamahum ñoom ñépp kenn desut kenn desut moom seydna al xuseyn ibn ali radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa an axiihi aydan al xasan wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma ah, ci gàttal mën nañu yem foofu sauf que après ah, voilà al Walid euh, ki ma wax euh, mooy <laughs> dafa mel dama ne al Walid ibn ki kii yónni woon Euh, euh, non muslimum no Uqba laa wax Utba laa Utba Uqba la mooy ayyaamul xarra mooy bi ñuy wax naan euh, li alxuseyn li taxoon mu ne du du jaayante da ngay gis ne quelques at après ou même pas moom côté lim gisoon li taxoon mu bañ am na lu ci borom bi wane ci côté boobu parce que mooy ñii nii euh, façon dirigeant yi moo tax al imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu <laughs> da wax ne yàlla bu ma yàlla fekkale année soixante yi waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne am na ay gone ay Uxaylima ci Quraysh yoo xam ne ñooy jiite mais vraiment dañuy def dañuy yàq ci kaw suuf rek waaw léegi moom mu ne mu doon wax ne yée moom Seydina Abu Hurayra non buur yàlla moom yàlla na bu ma fekkee at mooy jamono jooju moo taxit moo taxit dafa génn àddina juste avant l'an soixante waaw waaw te l'an soixante ci la Seydina Muawiya génn àddina Yazid yor affaire yi gis nga moo ki dagam na nga xam ne ñenn ñi lañ doon def ñoom Ubaydillah yi Amr ibn Sa'id al-Ashdaq ak Muslim ibn Uqba voilà mooy ki mu yónni woon bi waa Médina ne ñoom bon reconnaître tuñ Yazid muy deux ans l'an 63 après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñu ne reconnaître tuñ fenn Yazid lañ reconnaître tuñ laa wax waaw ba gaa yi nag <laughs> daldi leen yónnee ab armée bu rëy Sham waaw daganal Médina trois jours ñu saccagé di rey di jël alal nit ñi waaw kam yónni woon mooy Muslim ibn Uqba du Utba foog naa Utba laa waxoon al-Murri almurri alayhi ma yastaxiq waaw ñu jóge fa dem Makka Abdallah ibn Zubayr radiyallahu toroxal leen ba waaye dañu di jàpp di jàpp après Yazid doom ji la fa teg Muawiya ibn Yazid ibn Muawiya ibn Abi Sufyan après ba ñoom Marwan ñëw après Abdul Malik nañu mujjee catapulter kaaba gi ci l'an 74 ba faat seydna abdallah ibnu zubayri radiallahu taala anil jamii waaye yooyu ñun duñ suñu sujet <laughs> ah c'était juste pour euh, rectifier du muslim ibn utba muslim ibn uqba al murri la yónni woon moo demoon boole kook ay ay ay ay ay dix Euh, gawar ñii ne douze mille mu daldi ñu daldi dem ngir mate ji ngir rajaxe ñi nga xam ne ñooy nee nañ ñooy insurrection ñi def insurrection ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy dissidents yi nekk Medina euh, newoon na moom daal bu mu laal ke ñaar ñii moom bu mu leen laal ndax xam na ne bokkuñu ci abdallah ibn umar radiyallahu anhu bokku ci waaw seydna ali ibn alxusayn ibn ali ibn abi taalib muy zeynul abidin di doomu seydna alxusayn mi doon gis nañu mu ne moom itam bu ko bu ko def dara ak njabootam ndax moom bokkul ci dissident yi limal ko ñenn ne ko ñii leen laal ñi ci des nag moom bu dee nanguwu ñëw reconnaître sama légitimité <laughs> waaw ngeen daldi leen trois jours am ngeen ci droit ngeen carte blanche laa leen jox ngeen lijjanti leen ñu fàtte ñu bari wal iyaadu billah wal iyaadu billah léegi nag insha allahu taala suñu parenthèse <laughs> tarjama yi pare nañ ci ñu ñëwaat nag ci vraiment ki nga xam ne <laughs> euh, dundam mooy dund gi waaw moom mi nga xam ne borom bi moom ci dundam la waat la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun Allah wat naa ci sa dund yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa waaw muy xayru umr ak dund gu gën gu nit ma sa dund gu sell gu nit ma sa dund muy dundam gi alayhi salaatu wassalaam Allah ñu delluwaat ci <laughs> wa nahnu fi hajjat fi ruju'i min xajjatil wadaa ñu ngi kon euh, ci dellu bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam delloo jóge fi nga xamante ne mooy xajjatul wadaa euh, ñu ngi woon ci delluk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóge xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam oh <laughs> ah fu ñu ci tolloon gadiiru xum discours bi nga xam ne moom la defoon moom alayhi salaatu wassalaam bi waadi xum bi waadin bi ma'i bi ma'in yuqaalu lahu xumma muy gadiiru xum bu ñu defee benn résumé bu ndaw bi mu génnee Medina Makka pare aj gi bi muy dem ar-Rawha jaar mu dajeeg benn convoi mu daldi leen nuyu ne manil qawm mbokki fan mooy yéene ñan ah wal xadiisu qad rawaahu comme niñ ko waxoon al imaamu ahmad wa kadhalika euh, euh, ñaari taalibeem yi al imaam ash-Shafi'i ak al imaam Abu Dawud ñoom ñépp ah non imaam Ahmad lu wax ni imaam Ash-Shafi'i ak taalibeem bi imaam Ahmad solo ko ak taalibe imaam Ahmad di imaam Abu Dawud ak beneen taalibe imaam Ahmad di imaamu Muslim ibn al-Hajjaj <laughs> voilà <laughs> voilà bi nga xam ne eh, ci lañ daje muy xadiis Mawlana ibn Abbas mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu jógee Medina dafa bi jógee Makka jóge ci ajji di dem di dellu ba àgg al-Rawha mu dajeeg benn convoi nuyu leen ne manil qawm yéenay ñan. fa qaalu ñu ne ko almuslimuun ñun ñooy way julli way ngëm yàlla yi way wommatu yi mooy ñun ñoo ñun ñoo julli ñi qaalu ñu ne ko fa man ant fa manil qawm waaye yéene ñan ci beneen riwaaye fa man ant yow mi ñuy laaj bañ wax la ñun ñooy julli ñi yow yaay kan hmm. réponse gaa yi moom ah bari na ñoo xam ne de buñ leen laajoon manil qawm duñ tontu almuslimuun waaw ci jamono joo xam ne gars yi les fois wane ne ay jullit lañ kese dañ ko mooy am nañu dañoo rus nee nañu mais loolu mooy kii d'infériorité d'infériorité complexe d'infériorité lañ am sol sax yére bu leen di wan ne jullit lañ génn ñemewuñu ko waaw moom nga rey leen moo leen yemale jaral na leen bañ a génn bés boobu waaw rawat dee dugg ci transport yii Europe Europe ba tax may wax ah <laughs> parce que phénomène bii ku ne Sénégal man nga koo bañ a xam <laughs> waaw ay Europe yi ay États-Unis ay yii ay Canada am na gaa xam ne ils font tout pour que bu kenn xam ne ay jullit waaw. bon c'est vie privée vie kii. bu leen nit ñëwoon sax ne leen asalaamaaleykum bala ñoo wax waaleykum salaam dinañ xool gauche ak loolu fitna la ndax est-ce amul tubaab buy traîner wala fii boo xam ne war na maa gis wala koo xam ne bëgguma mu xam ne ah asalaamaaleykum mu ne bonjour ah <laughs> bu amul taxi bu ko jëli wala Uber wala ku ko yóbbu jaral na ko bañ a dem lool nag ki jigéen ñu lëppi waaw jël transport en commun sol loo xam ne dañuy xam ne nii moom soluñu jiin seere wala yu mel noonu niroog tubaab yi ci col bari na jigéen ñoo xam ne fii nii duñu ko def sol comme yére Sénégal yi yi yére wolof yi ñuy wax raw yàlla tere nga muuru muuru gu jot am na ñoo xamante ne nii boo ñu jëlul walla li ñuy wax def di dem xew boo amul ku leen yóbbu wala ñu woo Uber wala ñu woo taxi du ñu dem walla iyaadu billaah <laughs> transport en commun tram bii métro bii bis bii mukk moo tax al muslimun yéenay ñan ñu ne al muslimun bari na ñoo xam ne duñu ko wax de mu ne leen manil qawm yaay ne ko waa yow mi ñuy laa yaay kan mu ne rasulullah man may ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam am benn jigéen bu yëkkati xale bum yoroon ca e, fam ko defoon ne yaa rasulallah yow ndawal yàlla li ali hada xaj est-ce kii am na aj qaala mu ne naam wala ki ajr bon lii itam côté bii mu ne ko waaw te am nga pay lii am na benn façon njàngin njàngin bu fi am mooy xam nga gaay neewuñ ko eh lan mooy wane ne yaay rasulullah yéen ñi yéen ñi mu àndal aca est ce dëgg-dëgg réellement mooy rasulullah sallallahu alayhi mais le fait mu ne leen maay rasulullah mbooloo mi yépp ñépp noppi toog ñoom newuñu sax di réagir naan est-ce que bon est-ce que c'est sûr loolu mën nañ ci jàng benn affaire mooy bu ma ñëwee ci mbooloo ma laaj ne est-ce que am na fi médecin kenn jóg ne man médecin la loolu doy na comme preuve pour l'instant que ne médecin la parce que buru ko doonul woon ñeneen ñi dinañ ne ah sa waay yow kañ nga nekk médecin yow kañ nga nekk médecin mooy eh, eh, rien que mooy mooy mooy euh, nu mu tudd euh, am na nuñ koy waxe ci wàllu fiqh <laughs> indice lépp wane ne moom mii kii loolu la ndax bu ko doona loon xanaa dinañ ne ah non kii du rasulillah non non non waaw kii du rasulillah buñ ne kan moo fi mën a faj sàngam walla kañ moo fi mën a kan moo fi xam kan moo fi mokkal alxuraan mbooloo mépp toog am ku jóg ne man te ñoom ñu xam ko loolu mën nañ ci sukkandikoo ne waa ji kon xam na alquran mokkal na alquran du loolu nag euh, euh, du du tee ñu laaj ko ndax gis nga kii bi mu ne rasul maay rasul bi yonent ma saa saa ne ana rasul ma yéenay kan mu ne ko man maay rasulullah comme que yaay rasulullah nag kon nag moom <laughs> ndaw si moom xame ci ne hu il faut profiter comme lañ waxoon mais que moom. il est censé mën a tontu suñu laaj yi nga xam ne moo jëm ci wàllu diine moo tax mu laaj ko ne ko ali hada hajj ce que xale bii ma yor ndax am na aj léegi yonent mi alei sat salaam tontu ko non seulement ne ko waaw mais tegal ko ci loo xam ne moom xamu ko woon te yaakaaru ko woon mooy wala ki ajra te yow da am pay mooy boo fi jógee ne ñu ne ko mokkal alxuraan nga jóg ne man ñépp noppi buñ la nee nag waaw fin wu dernière aaya suuratu Alu Imran de laa bëggoon boo ma ko mënoon a taril ngay nakki nakki naan ah, Alu Imran wala yow ni ko waxee rek nit ñi xam ne kii xamut mooy dañuy xam ne waa ji e, mythomane la xaw ma nan ngeen koy woowe kuy wootewu waaw. gis nga euh, bu lu ñu waxoon nañ ko tamit bu dee yow yaa fi nangu ne yaay sëriñ bi bay bay bay nangoo ami taalibe war ngaa nag taxaw nag ngir jariñ sa taalibe yi ci seen diine mooy seen seen diine mooy seen côté yàlla rek diine moom mooy lépp loolu waxit la bu nit ñi bu boroom xam-xam yi wax léegi naan ci seen diine seen côté yàlla seen wàllu yàlla mais loolu lépp benn la loolu waxit la pour wax la ne leen lañ ci jublu mooy du nekk ne euh, daf lay xamal nii rek règle yeeg wala yi nga war a jëf pratique yi mais cellal nga pratique nga pratique ya laal laaj muy al ixlaas boo bële al ihsaan boo gële ñoom loolu lañ ci jublu naan ci ko côté yàlla mais tekkiwul ne diina di daa nekk fële côté yàlla nekk fële mooy bi ñu lay defal lii lañ lay defaalaale en même temps biñ lay jàngal ni ngay jullee lañ lay jàngale ni nga ko war a sellale ngir borom bi moom dong keneen bu ci bokk waaw indil la in lam takun taraa fa innahu jaamu sa boroom ka annaka taraa an ta'buda allaha ka annaka taraa fa in lam takun taraa fa innahu yaraak loolu la loolu rek la la ñuy wax naan ci sa diine sa côté sa côté wàllu yàlla mooy sellal gi war a xam gi war a am muxlisiina lahu diin mooy nag yow da war a jariñ taalibe bi ci loolu bu dee yow manoo ci loolu nag dara mooy ne sincèrement yow demal toog waaw boo fi woote woo yenn yi dangaa war a xaar wala nga ne maay diw maay sëriñ bi maay dangaa war a xaar nag ci wàllu diine ak wàllu lay lay sellal diine ja nag ñu la ciy laaj nga war ci capable a tontu yonent bi alay saa saa am da biñ ko laaj na ne wali wala ki ajr <laughs> ñun moom li gars yi naan dañoo bëgg beurre et l'argent du beurre ak fromage xanaa ba defar beurre ba sax ñu yóbbaale loolu man da te duñu ñaq kalla kon loolu ar-Rawha la woon moom jógee ar-Rawha euh, mu daldi agsi Ghadir Khoum muy Ghadir Khoum fi nga xam ne mooy Khoum mooy euh, aw aw xur la woon comme niñ ko gise woon bi maa in yudaa xumma comme li seydna Zayd ibn Arqama radiyallahu taala anhu waxoon ci xadiis yi ñu gisoon ah, mu fàttali fa nit ñi dénk leen téere bi yàlla bi fàttali leen ci waa ñoom uzakkirukum allah fi ahli bayti uzakkirukum allah fi ahli bayti uzakkirukum allah fi ba ahli bayti maa ngi leen di fàttali buur yàlla di leen ragalloo buur yàlla ci sama waa kër sama waa ñoñ di leen fàttali borom bi subhaanahu di leen ragalloo yàlla ci sama waa ñoñ maa ngi leen di ragalloo yàlla di leen fàttali koo borom bi subhaanahu wa sama waa kër ngeen matal leen seeni xaq bañ leen a tooñ di rafetal jëme ci ñoom bañ a ñaawe jëme ci ñoom loolu ñoom lañ gisoon ñoom Abu Bakar looloo taxoon naa mu doon wax walladi nafsi bi yadi la qarabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahabbu ilayya an an asila min qarabati mu ne maa ngi wàcc yàlla nañ mbokkoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam de jottali ko matal ko di ko di ko di ko toppatoo di ko renouveler di ko jokk moo ma gënal fopp may jokk di def loolu sama mbokk ko nga bokk ak waa banu Taym moom Seydina Siddiq naka noon gisoon nañ Seydina Omar waloo taxoon lim doon defal ñoom Seydina al-Hasan Seydina al-Husayn ak weg jëm leen wegoon te tamit Seydina Omar ibn al dafa dencoon seen sœur en plus <laughs> Ummu Kalthum xam nga Ummu Kalthum bint Ali ibn Abi Taalib sayyidatu Fatima ko jur voilà mooy nim jure sayyidna al ak sayyidna al la jure sayyidatu Umm Kalthum bint Ali ibn Abi Taalib sayyidna Umar ibn al moo ko moo ko moo moom moo ko dencoon ba amoon ak moom doom bi mu génnee àddina moom sax kii moo ko kon moo ko jullee sayyidna Mawlana ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jami' mooy ki nga xam ne moo ko jullee woon moo ko waajaloon kon loolu benn affaire la loolu après ci euh, xar yu xum boobu gis nga mu wane fa xaqu Seydina Ali xaqu Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mi nga xam ne keroog keroog ci Yaman keroog ci yaman ci sariya boobu ah, ci ba mu ko fa yónnee eh, gaa yi eh, kontaanuñu woon ci ni mu doon doxale yonent bi aleyhi salaatu xamal leen bi protestation yi bare ki nga xam ni mooy Seydina Ali mi ibn Abi Taalib këne li mu am ci màng mi ëpp na sax li mu jël waaw ba pare yëgal nit ñi ne ngeen xam ne man kuntu ana mawla kulli mu alastu awla bi kull bil mu'minina min anfusihim est ginumaa yey way ngëm yàlla yi seen bopp awla bil mahabba wassila ah, wal ixtiraam wa kullu ma turid moo ginee ci ñoom chauffeur topp wekk ormal yooyu yëpp ne ko naam mu ne nag man kuntu mawlaa ku ma doon lool ci yow fa aliyun mawlaa seydina ali ibn abi taalib yëkkati loxoom mawlaa moo méngoo ku ma méngoo say mbir seydina ali moo méngoo say mbir allahumma ee buur yàlla maa ngi lay ñaan man sa jaam seydina muhammad alayhi man waalaa méngoowal képp ku méngoo moom wa aadi man te nga noonoog képp ku noonoog moom Seydina Ali ibn Abi Taalib waaw almuwaalaat diddu almuaadaa méngoo mooy contraire mu nekkoon lu rëy loo xam ne lu yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Ali ibn Abi Taalib keroog bi nga xam ne ci la jógee ci aj gi ba agsi ci trois miles minal Juhfa miiqaatu ahlil ahli shaami ci maa in yudaa xummaa muy xadiiru xum waxoon nañ côté boobu leeraloon loolu këni loolu xaaju la wax mbiri xilaafa am leeraloon nañ ko te li ko ginoon a wane mooy te li ko ginoon a wane mooy li nga xamante ne moom la Seydina Ali ibn Abi Taalib keroog comme xadiis bi ñu gisoon bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di waa ji génn àddina ba Mawlaana al Abbaas ibn Abdul Muttalib naan nañ dem laaj ko kan moo koy wutu ginnaawam mu ne ko duma ko laaj ndax bu ñu ko teree buñ ko ko laajee joxuñu ko wallaay duñu ko dootu nit ñi duñu ko jox ba faw kooku bu doon xam bu doon moos xam na ne loolu lay wax danaan Seydina al Abbaas xanaa dangaa fàtte ne keroog waxoon na man man man man man man kuntu mawlaawu fa aliyun mawla lool kay jeex na mais waxu ko lool de dana ko xaw xaw ko lool daal du ma waaw loolu nag moo ñu defaloon après li ci lañ gisoon tarjama seydna al xasan ak seydna léegi nag ñu war a continuer ñu li nga xamante ne moo ci tegu li ci tegu Ah, moom lañu mawlaana ibnu umara radiyallahu taala di nettali ci xadiis ah, waaye ah, gisoon nañu sax yenn yi ndax bi muy jógee fii kon Ghadir Khoum nekk ci jege trois miles environ 4 virgule 80 wala 82 kilomètres de al Juhfa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, dafa fanaan dal xulayfa comme li boroom al euh, zaadul maad fi hadyi xayril ibaad yi aleyhi salaatu wax mu ne fa lamma ataa dal xulayfati baata biha dafa fanaan dal xulayfa muy miiqaat waa ahlul madina bam fa ak seewaat dafa fanaan mu ne fa lammaa a fa lammaa almadinata kabbara salaasa marraat wa qaal ba mu madinatul munawwara séen ko <laughs> dafa kabbar ñetti yoon xam nga yonent mi aleyhi salaatu salaam bu doon bu bu tukki woon nii bay ñëw Medina bu séenee kër yi Uhud rek gis nga Uhud bu àggoon foofu côté boobu da doon may da ngay gis euphorie gi ko dugg ah, kii kii bëgg na dëkkam bi dëkkam bii de wallaahi bëgg ak koo sopp <laughs> yonent mi aleyhi salaatu da dugg gi mel ni Medina vraiment da gis cofeel gi mu ko gi mu bëgg dëkk bi moo tax kii eh, eh, eh, Seydina Anas radiyallahu anhu nee na kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida ida qadima min safarin fa absara darajati almadina awdaa naaqata wa in kaanat dabba xarakaha walxadit mooy xadis bi imam al-Buxaari yi def ci fin woowu kitaabul umra baabu man asraa naaqatahu ida balaga almadina ah ida balagha al madina euh, bon am na lu ñu fàtte woon euh, zal ki côté zal xulayfa euh, ba mu fay ba fay jóge di ñëw di ñëw di ñëw fan la jaar laata ñuy wax ak si Medina voilà baabul quduumi bil ghadaati foofu la ko al imaamul yi indi lii ñuy bëgg a wax te ñu naroon ko tëb te moo jiitu buntu yi ñu la buntu bi ñu la wax léegi mu jóge ci muy xadiis Mawlaana Ibn tuddoon nañu ko ca début ba ñu àggizul ba ñuy àgg Zal Xulayfa ba ñuy àgg Zal gisoon nañu ko mu ne anna rasulallahi mawlana ibn Umar radiyallahu anhu kaana ida xaraja ila yu yusalli fi masjid ash-shajara loolu gisoon nañ ko mooy bu doon génn di dem màkk wa ida rajaa lool mooñu ci voilà mooy li ñu waxoon sànq mooy waxu imam ibn al bi ah wa ida rajaa bu delloo salla da doon julli mooy baata bi dul xulayfa dafay fanaan après lan mooy dina fa julli baata wa ida rajaa bu delloo jógee Medina Makka di ñëw Medina ah salla bi dul xulayfa bi batnil waadi wa baata xatta yusbiha day fanaan day julli dul xulayfa ca biir xurwa fanaan fa ba ni as-subha bi jote waaw parce que yonent mi alayhi salaatu salaam mënoon na ñëw rek jàll parce que da doon tere nit ñëw dugg kër këram noonu rek mel ni di jéem a teg ay agent secret wu sa soxna ndax wóolootu kook sa xarit bi wala yu mel noonu hein comme ni nekk ci hadiisu Anas bi mooy bunt bi ci imaamul Buxaari yi teg baabu duxuuli bil ashi yi Seydina Anas mu ne kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam laa yatruku ahlahu kaana laa yadxulu illaa ghadaatan aw ashiya waaw mu ne yonent ma lay saa saab loon def ba guddi mu ñëw di fëgg waa këram di di di agsi déedéet déedéet moom kay bëccëg gi la doon dugg walla ngoon gi mais du bàyyi ba guddi muy dóoru agsi moo tax beneen bunt bi ci imaamul Buxaari yi teg mooy imaamul Buxaari yi moo moo moo yéeme da da leen succession la leen def <laughs> baabu laa yatruku xam nga dafa ne baabul quduumi bil ghadaati mu wax ne yenent mi aley saatu salaam wax xadiis bi ne wa ida raja'a salla bi bi batnil waadi wa baata hatta yusbiha ñu naan déetewaay mu def bunt bi ci tegu baabu duxuuli bil ashi yi boobu muy xadiisu xadiis bi ñu jóge sànk xadiis mawlaana ibn Umar bi xadiis na Anas ibn Malik xaadimu rasulillahi alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam doorul woon fëgg wa njabootam këram lim doon def bëccëg ji la doon dugg la doon agsi bu doon voyage na wala ci ngoon gi waaye du bàyyi bu guddi muy ñëw bunt bi mu ci tegaat baabu laa yutraku ahlu ahlu laa yatruku ahluhu illa ida balagha al madina baabu buntu laa yatruku ahluhu nit ki du ñëw di eh, eh, fëgg waa këram bu agsee Medinatul Munawwara loolu dane Medina fii parce que mbiru yonent bale sa saab lay wax mooy façon yow itam nit ki jullit bi que ça soit à Dakar ça à San Francisco à Johannesburg wala fële à Taipei amoo droit euh, di def loolu bàyyi euh, di rawatina nag da koy def ci ñaaw njort ne da ngay plan ki nga xam ne mooy soxna si moo tax Seydina Jaabir mu ne radiyallahu anhu naha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an yatruqa ahlahu layla mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa tere dafa tere nit koo xamante ne nii day mooy mooy bu bu tukkee mu tukki ñëw ci njabootam këram daal di ba guddi mu leen di fëgg léegi nag wax naa la lii nii parce que jamono yooyu pour yëglu ne maa ngi ñëw da doon jafe waaw moo tax am na ci yeneen xadiis yoo xam ne wax na xikma bi ci nekk waaw parce que ñëw fekk soxna si ci état boo xam ne bëgguloon moom nga fekk ko ci noonu mooy bëggu mu waajal la euh, mu waajal la waajal la boppam ngeen waajal loolu yëpp ma yooyu wax na ko ci yeneen xadiis léegi nag euh, mooy bi nga xamante ne nii mooy léegi ñun suñu wasaa'ilul i'laam yi al ittisaalaat moyens de communication yi les pics mooy développé na mooy ne affaire yi Euh, mooy yow nit kii laata ngay kiite rek man nga ko ne man maa ngi ñëw heure sàngam mu xam ne kon yow yaa ngi ñëw heure sàngam loolu nag amuñu ko woon moo tax bu boobaa euh, taxayurul ahkam day dox ci côté boobu mooy ne foog nga yëglu mais doo ñëw comme li nga ñiy woote di di di créer ay ay faux séminaire ah, ngir tëral plan déedéet loolu moom xaraam moom waaw loolu xaraam premièrement ñaaw njort ci sax ci nga xamante ne nii yéen a bokkule loolu benn la ñaaw njortu sa mbokk jullit yooyu yëpp en plus nga wax lu amul boobu moo gën a tee sax moom waaw mooy wax lu amul euh, kon mooy bu dee léegi euh, yooyu dañ dañ naan la lool ngay def sinon boo ko deful nga ne woon da koo fàtte defal boo doxal sunna mooy nga bañ ñëw noonu rek dugg naan dama koo fàtte woon déedéet looloo tax bokk na ci xikma yi tax yonent mi aleyhi salaatu salaam doon fanaan fan Dal Xulayfa waaw ba xatta wa baata xatta yusbiha noonu la def léegi nag bi nga xam ne nag ci lay dugg bi mu gisee bi muy agsi Medina ba gis kii gis kii kër yi nële waaw gis peggu Medina yi kawe mooy boo xam nga boo soree jóge ci àll bi wala foo xam dafa sore dugg ci ab dëkk li ngay séen néegi am na ci yenn riwaay dana gis garab yu rëy yu dëkk bi am yoo xam ne rañ ne euh, mooy euh, euh, judraan miir yu dëkk ba mais lu mu ci man di doon mooy séen ko nële ba ko gisee nag noonu la la def moom la daan kaana rasulullah sayyidina anas radiyallahu anhu ida qadima min safarin fa absara darajatil madina awda'a naaqata wa ida kaanat daaba xarakaha mu ne yoneen ndax ndax ofari ko doon mbégte gi muy am dellu siwaat ci dëkk bii di taaba di tayba di madinatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne bu ma soona jóge ci tukki dëgmal jóge ci tukki fa absara darajaatil madina mu gis peggu madina yi ne le awda naaqata day rëppatal day gën a gaawal géléem gi ngir mu gën a gaaw ngir mu gën a mën a àgg wa in kaana dabba xarakaha bu dee ne ab kii la nag nu mu tudd hein euh, gëléem noo euh, fas wala mbaam da koy gi da koy yëngal mu gën a gaaw tamit waaw Allahu akbar <laughs> mooy loolu la doon def mooy loolu la doon def léegi nag da doon wax ci yoon wi lan la doon def bi muy jege loolu la Mawlaana Ibnu Umar wax comme ni al imaam al Buxaari yu ak al imaamu Muslim daal di solo al imaamu al ko ci e, bërëb yu bari mel ni ay kitaabul xaj yeeg yooyu al imaamu Muslim nañ jël version wu imaamu al imaamu Muslim ibnu al Xajjaaj raxmatullahi alayhi mu ne mu ne moom al imaamu muslim ci kitaabul mu ko indi ci kitaabul xaj waaw baabu mu ne buntu maa la nga xam ne yaquulu mooy bi suraax yi def lañuy wax ida xafala min safaril xaj wa geyre li nga xam ne moom la nit ki di wax bu dee dafa dëpp jóge ci tukkit wala yu mel noonu al imaamu muslim mu ne xaddatanaa abu bakr ibn abi shayba mu ne xaddatanaa nettali nañ abu bakr ibn abi shayba abdullah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahima ibn usman al absiyu muy seydna abu bakr ibn abi shayba alwaasitiyu al asl rahmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu abu usaama mooy Hammaad ibnu Usaama ibnu Zayd al-Qurashi Abu Usaama al-Kuufi mawlaahum rahmata al-Kuufi rahmatullahi alayhi muy Abu Usaama Hammaad ibnu Usaama al-Qurashi mawlaahum al-Kuufi voilà mu ne kon moom xaddasanaa mu ne nettali ñooy Ubaydillah mu ne ki ñu nettali mooy Ubaydillah mooy Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattaab al-Qurashi al-Adawi al-Umari mu Ubaydillah ibn ibn Umar ah, Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim sëtu Sayyidina Umar ibn al-Khattaab la woon radiyallahu anil jamii' an Naafi' mu jële ci ki nga xam ne mooy Naafi' mawla ibn Umar muy Naafi' mawla Abdullah ibn Umar Abu Abdillah al-Madani al-faqih as-siqa rahmatullahi alayhi qaala mu ne an ibn Umar mu jële ci kilifaam Seydina mawlana ibn Umar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Rayah ibn Abdillah al-Adawi rahmatullahi alayhi al-Makki al-Madani radiyallahu ta'ala anhu wa nabihi mu ne xaa imaam muslim ne xaa mooy sama benn càllalee ngoog taxawal maa ngi dem te ñëw hadd wa haddathana te nettal nañu Ubaydullah ibn Sa'id mooy Ubaydullah ibn Sa'id ibn Yahya ibn Burr al-Yashkuri Ubaydullah ibn Sa'id ibn Yahya al-Yashkuri mawlaahum Abu Qudaama rahmatullahi alayhi mu ne moom moo ñu nettal wal lafdu lahu te expression yi muy indi fi man imaam muslim man sama sëriñ Ubaydullah di Abu Qudaama moom moo ko ndee mu ne wa haddathana Yahya wa huwa al-Qattaan mu ne Yahya ci ñu nettali mooy Yahya imaam Muslim ne wa huwa al-Qattaan mooy Yahya ibn Sa'iid ibn Farrukh al-Qattaan Abu Sa'iid at-Tamiimi mawlaahum al-Basri al-Qattaan al-Ahwal rahmatullahi alayhi mu ne xamu ne moom hadda an Ubaydillah mu jële mooy Ubaydillah biñ la waxoon loolu al-Umari an Naafi' mu Naafi' mawla Ibn Umar an Ibn Umar mu jële ci mawla Ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jami' annahu qaala mu ne kaana rasulullah voilà mu ne kaana nekkoon na rasulullahi yo ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam idha qafala min al-juyush aw as-saraya aw al-hajj awil umrati ida awfa ala thaniyatin aw fad-fad kabbara thalathan thumma qaal mawlaana ibnu umar radiyallahu anhu mu ne kaana rasulullahi mu ngi wax keroog bi muy dugg ci Medina lan la doon def ah gis nañ ne jaar na kon dal Xulayfa fa la julee fanaan ba ni muy ba fanaan fa ba suba di jot mu du war a dem biir Medina ba muy gis dëkk ba mu ngi kontaan rëpptal jëlee moom ah <laughs> waaye ci yoon bi lan la doon def mu ne mu ne kaana nekkoon na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ida xafala min bu masoon a bàyyeekoo ci armée yi mooy jóge xare awit saraya fii saraya yi mooy mooy xare yi rek waaw waxoon nañ la sariya différence am ak ghazwa waaw fii saraya booloon mooy étymologie yi bi ñu mujj tëral waaye sariya des fois yonent mi alayhi salaatu fii nii bu ne awi saraya mooy ghazwa yi rek waaw awil xaj wala mu jóge aj te benn yoon la aj kon xam nañ ne kon bii def na ko awil umra wala mu jóge umra mooy jóge màkka umra ji wala mu jóge màkka aj ida aw ala thaniya bu yéegee ci kaw kaw benn tund aw fad fad am na ñu ne mooy bërëb boo xam ne dafa xaw a kawe tuuti am ñu ne noo mooy pàkk boo xam ne day nekk genre ndànd foy foy dara newu ca waaye suuf su dëgër lay am amaale ay xeer ñu ne lool mooy al fad fad waaw waaw bu ci yéegee kabbara salaasan da doon def takbiir ñetti yoon waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar summa qaal ginnaaw gi mu ne mu wax lii laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahu al mulk walahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir aayibuun taayibuun aabiduun saajiduun li rabbina xaamiduun sadaqa allahu wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaaba wahdahu allah mu ne lii la doon wax <laughs> allah mu ne yonent bi alei saatu salaam bu ma kàbbaar ñetti yoon ne laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir taayibuuna taayibuuna caabiduuna saajiduuna li rabbina xaamiduun sadaqallaahu wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaaba wahdahu nee du doon wax ne laa ilaha illa waxda amul benn buur bu ñu war a jaabu ci dëgg ku dul borom bi subhaanahu wa taala waxda woo moom dong moom képp moom kese laa sharika la amul ndend amul les koy bokkaaleel waaw amul associé lahul mulk moomoom nguur walahul hamd moom moom mbooleem façon canti wa huwa ala kulli shay'in qadir te moom subhaanahu wa taala kulli shay'in ci lépp rek qadirun ku ci capable la waaw ku ko capable la aayibuun ne ñun de dañuy dellu dañuy dellu de taayibuun di tuub tamit a tawbatu mooy dellu reconnaître sa njuumte yoo def sa taq-taq sa tilim reconnaître ci sa kanamu borom taa'ibuuna ñu ngi tuub aabiduuna nangoo nekk ay jaam waaw nangoo nekk ay jaam kat tariqil mu'abbad nga xam dañ koo joggi amatoo yow amoo soo lu tax ñu may joggi doo wax nekk jaam nangu nekk suñu njaam ci suñu kanam borom saa doon tey sujóot waaw moo tax sujóot day symboliser al ibada waaw as-sajdatu symbole jaamu yàlla waaw moo tax mu naan muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u baynahum taraahum ruk'an sujjaday yabtaghuuna fadlan min allahi wa ridwaana siimaahum fi wujuuhihim min athari as-sujuud kon nag saajiduun allah <laughs> ha kon aayibuuna taa'ibuuna aabiduuna saajiduun aayibuuna dañuy dellu ci buur yàlla lañuy dellu wa inna ilaa rabbikal muntaha sa borom mooy deytal ba mooy terminus ba ca moom la ñépp jëm waaw moo tax mu ne woon moo tax mu naan wa bashiri saabiriin bégalal way muñ yàlla yi nga xam ne idaa asaabathum musiba bu leen musiba dalee lu ñuy wax duñ ne tey yàlla tey rekk laay dee ay way man fu ma jëm man torox naa man toskare naa déedéet déedéet ba pare naan muñ nañ waaw ñu koy muñ rek déedéet muñoo yow jazaa nga yow ci nga ne woon waaw yow nga saalit fi wax lu nekk bàyyi ba xam ne nag lii la nga naan waaw muñ rek déedéet muñoo innama sabru inda sadmati al-ula la yeneen bi alei saatu salaam waxoon ndaw sa ne woon ca xabru ba doon jooy doomam ju bu mu denc faatu kon ayibuuna ci suñu boroom lañuy dén kon nag alladina ñi nga xam ne bu leen musiba dala inna lillahi wa inna boo nekkee ci lu neex nag jamonoy neex ta'arraf allah fi raxaa bu ko defee yaarif ko fi fi shidda mooy boo boo yow bu dee buur yàlla danga koy bàyyi xel ci mbir yi di ko wattu di wattu ay tereem ak i di ay digleem ak i tereem ci jamonoy neex ak jamonoy aafiya ak jamono yi nga xam ne ci la ñépp tuur di dox boo ko defee nag boo nee ci problème buur yàlla moo lay téyel boppam waaw waaye bu dee bu neexee doo dellu ci yàlla jamais moo tax bu naqaree pour dellu ci moom du day jafe ah c'est pas automatique waaw dellu nekk a a di dellu ci borom bi n'est pas automatique kon na dañuy dellu ci borom bi taayibuuna di tuub aabiduuna di renouveler suñu njaam tout le temps nekk ñoo xam ne dañuy jaamu saajiduuna te lay gën a symboliser nag mooy dañuy nangu di julli di dëpp suñu jëy li gën a tedd ci doomu aadama ñu jël ko teg ko ci suñu jëy ñu teg ko ci suuf hein ngir suñu borom waaw moo tax li rabbinaa xaamidun ñeel suñu boroom nag xaamiduuna moom dong lañuy sant waaw waaw loolu nag dàqantewul ak sant ko la defal njekk waaw ndax buur yàlla njekk gi mu lay defal yenn yi daa am ci ku daa fay am intermédiaire intermédiaire boo bële nag daa bëgg nga reconnaître ko moom tamit waaw te reconnaître intermédiaire bi ci boppam dafa bokk ci reconnaître xéewal gi la yàlla defal waaw waaw ba léegi di la wan ne jaam nga kon yow t'es pas incontournable parce que yow li agsi ci yow li la buur yàlla defal rek am na fu mu ko jaar fu mu ko jaarale kon nag boo ci jotee nga war cee jaamu yàlla bu dee alal la nga sant ko ci te nee na wala in shakartum la azidannakum nu ma ko ciy sante dugal ko fu dagan gannaaw ba ma ko amee loo xam ne lu dagan la dugal ko fu dagan bu dee xàqi zakat am na ci ma génne ko loolu mooy yaa ngi sant di ci dimbali ñi nga mën a dimbali di ci dundal ñi nga xam ne dundal leen war na boo ko defee yow sant nga boroom bi subhaanahu wa taala ci lam la defal ci wàllu alal te ne la i waxoon na ne la in shakartum la azidannakum wat naa ne bu ngeen santee dinaa leen dolli la in shakartum la ko waat naa ne bu ngeen santee ma dolli leen kon li rabbina hamidun ñeel suñu boroom lañuy sant waaw sant ki mu jaarale xéewal gi ci moom nag façon sant yàlla la waaw façon sant yàlla la waaw mu ne sadaqallahu wa'dahu sadaqallahu waada buur yàlla de yeneen tibaray saar saam ne <laughs> mu ngi dugg biir Medina de mooy saa bu doon yéeg fenn lii la doon wax mooy buy yéeg ak buy wàcc ci yoon yi ci tund yi di wàcc <laughs> eh, lii Allah hmm. waaye ba mu doon dem gisoon nañ lan doon def ba mu jógee dal xulayfa talbiya la doon def ci kawe yeeg buy wàcc buy desante yi mais lii ñibbi bi la doo fa nekk naan naan talbiya de la allahumma labbayk labbayk ja jeex na léegi nag li ngay wax lii lii du waa Medina kese de lii mooy man bu ma jógee aj walla may dugg ci dëkk ah géggoo dane bu doo jóge ci juyuush yi awil saraya awil hajj awil umra yooyu bu jofa doon jóge bu doon dugg ci da doon wax ñaan gi kon ñu nit nañuy xam ñaan gi di ko wax laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah aayibun taa'ibun aabiduuna saajidun li rabbina xaamidun sadaqallahu wa'da mu ne buur yàlla dëggalati na dig bam ñu digaloon ci bam ma digoon ci doy yëkkati lislaam waaw kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli ana waa ñi ñu doon teree aj ña ñu tere woon sulhul Hudaybiya ne duñ fi dugg Hudaybiya ñu ngi nii dem nañu buur yàlla def nañu ñu ñu dox teg na ko suñu loxo ci huitième année bi ba man maa ngi nii alayhi salaam jóge fa aji bay ñibbisi bay agsi waa dëkk bañ ma dàqe woon ba ma fa ma daw si woon làqu si ay waaye kon waaye buur yàlla dëggalul la mu wax l'islam bi mu toll nii jamonoy Makka metti woon na waaye buur yàlla diggoon na mbir de waaw kataballaahu buur yàlla moo dogal bind ci dogalam bu jiitu ne la aghlibanna waat naa ne maay noot ana man borom bi subhaanahu wa wa rusuli ak sama ndaw yi te sayyiduhum rasulullah kon sadaqa sallallahu alayhi wa sallam sadaqa allahu buur yàlla lépp ñu diggoon def na ko Allah waawow dëggal na diggam wa nasara abda waawow tanak tanak mooy dimbali na jaamam bi muy alayhi salaatu wassalaam waaw wéetoon na ci risaala ga demi ba de akatu waay waay jamono yaa ngi fàttala ko bañ naan jamono yi ñettu buranke woon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ca Makka ay way gis nga aj gi ñaata milliers de personnes yu kenn manula xam ñaata lañ ñoo ñëwoon doon ko se doon doon ñëw ngir fekke si nan lay aje mu naan li ta li li li li li ta'khudhu anni manasikakum jël leen ci man ni ngeen di aje fu mu jaar nit ñi baree bare ba amul fu mu kii mu yéeg mu yéeg ci géléem gi allahu akbar wute naa taaya mooy julli ca Kaaba ga Abu di ko tëkkoone naan ko waxuma la woon doo fi julli moom dong la woon Abdallah ibn Mas'ud ma ko fekke woon nanguwul woon a yëkkati loxoom nanguwul woon a wax siinoo gaa yi defoon ko noonu waaw lu raw loolu lañ ko doon def mu ne nit toog xam nga ne jamono yooyu wute nag lii waay waay kon kay wa nasara abdee suñu boroom dimbali na jaamam bi alayhi salaatu salaam waaw wa zamal azaba wahda te moom buur yàlla moom dong moo nërmeel coalisé ya ñëwoon ca amul ahzaabi amul euh, euh, xandaqi ca ger de la tranchée ña ñëwoon ngir bëggoon a damm diine ji muy waa Quraysh waa Ghatafan ak yahuudu Xaybar yeeg seeni coalisé ci al al arab yi nga xam ne arab alxaaqidiina yi yi bañoon l'islam buur yàlla moo leen nërmeel sans xare waaye wa hazama al ahzaaba waxda bépp coalition bu taxaw ngir xeex diiney lislaam gi buur yàlla moo la nërmeel waaw sans intervention kenn xam nga ahzaab moom wa arsala ilayhim junuudan daf leen a yónni woon ay junuud yoo xam ne gaa yi duñu ko gis waaw waaw <laughs> xam nga bés boobu buur yàlla le ahzaab moom mooy lii nii yëpp da cee duggaale ba yonent ma lay saab doon dóor kii bañ doon def euh, di di di di di gas euh, al ahzaab xeer wa ñëwoon gaaral leen mënuñu ko euh, toj mënuñu koo déplacer mu jël fas bi jaasi bi kii bi dóor mu étincelle mu ne allahu akbar utitu mafatihal sham ak ay mafatihal kisra gaa yi naan naafiqi naan <laughs> waaye ñun ñu ngi nii saa yi waa Quraysh gi ñëw ak seen coalition Ghatafan ak yéeféeru juifu Xaybar yeeg ak ñi ñu complot ci biir Médina ñu ngi nii sonn tiit bay defar ab ab tranchée di gas fii ngir ab mbalka bu rëy ngir ñu bañ fee mën a jaar kii naan ñu jox nañ ko palais Kisra yeeg bunti caabi Kisra euh, premier empire mondial mu ngi mel ni tey rek ñun ni ñoo ni jullit ñi mel Sénégal ge wala Gambie wala yooyu niñ mel nga xam ne benn kii ñu ne euh, nga naan jox nañ la caabi Washington ak ak waa euh, caabi Pékin ak caabi kii euh, Moscou mooy yaa koy dominer kaa <laughs> yi ne waa yow <laughs> mooy bi gi naafiq yi naan rek naan maa wa'adana allahu wa rasuluhu illaa ghurura waaw <laughs> ñoo ñi xam ne naafiq yéeg ñoo xam ne fii qulubihim marad waaw naan maa wa'adana wa rasuluhu illaa ghurura waaye ma ne soyons raisonnables maa wa'adana buur yàlla diguñu wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu wa sallam illaa ghurura lu dul ay wari neen xam ngeen ne moos mooy bi gaay ñëwee sonal leen <laughs> ñu tiit Abu Sufyaan wa hizbu waaye suñu boroom sadaqa wa'da waxoon lam waxoon yooyu yépp def na ko waaye wa ahzaab ahzaab yi fi masa taxaw yépp ak yi fiy taxawi ilaa yawmi diin buur yàllaa leen di mërmil waaw ndax ah wal aqibatu lil muttaqiin waaw ndax mujjanteelu mbir yi ñi gëm yàlla wal aqibatu lit taqwa ngëm yàlla mooy mujjee mbir yi kon loolu la yonent bi alayhi salaam kon doon wax la imaam ibn eh, Umar ah, radiyallahu anhu doon wax ne loolu la doon wax ak nuy la duggee Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam ginnaaw bi mu Dal Xulayfa ba daal di fay fanaan ba xëy kon nag ci kaw nii pare nañu walillahi alhamdu wal minna wadaa di sant suñu boroom nag ci fii bad in wa fii ci tàmbali yeeg ci tëj gi yàgg na bañ ko tàmbalee waaye wallahi alhamdu minna def na mu jeex tey waaye jeexul complètement parce que yeneen bi aleyhi salaatu salaam discours yi mu doon def xut xut sermon yi ñu gisoon gisoon nañ ci foo xam ne da doon wax ci wàllu miiraas inna allaha xadiisu ku fàttale ko xadiis bi aywa ku ko fàttale ku kan moo soloo ban saxaaba moo soloo loolu ah abu maamal baahili inna allaha bokk na ci ñi ko solo qad a'ta kulla dhi haqqin haqqa buur yàlla jox na aji àq ku nekk ci wàllu miiraas jox na ko xaqam ci beneen bi riwaay fil miiraas kon nag fala wasiyata li waaris alwaladu lil firaash wa lil aahiri al hajar man iddaa ila ghayri abi aw intama ila ghayri mawali fa alayhi la'natullahi wal malaa'ikati wan naasi ajma'iin laa yaqbalu allahu lahu sarfan wala adla du gisoon nañ loo inna allaha qad a'taa kulla dhii haqqin haqqahu min al miiraas yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne borom bi subhaanahu wa jox na borom àq ju nekk jox na ko àqam ci miraas ba moo taxoon mu nekk nag kuy ku am part ci miraas mi kooku du am lan testament bi du ci am dara loolu nag moo ñu doon dugal moo ñu war a dugal nag te lool ci xajjatul wadaa la ko wax moo tax jeexal nañ ko nii léegi nag dañuy ñëw. lii rek mooy mooy masala yoo xam ne comme lañ doon def euh, bu yàgg bàyyi ba jeexal kii door a def njàngat lii rek mooy miraas mi kese moom lañ beral ngir mu nekk ci fin bi hein kon insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ci ahkaamul fara'id la gis à partir jotaay bii di ñëw ñaata jotaay lay jël ak nan lay deme loolu buur yàllaa xam dara laa ci appréhender wul que dina yàgg du yàgg ak e, loolu dara xawma ci dara waaw lu buur yàlla def daal ñu ne qadarallah wa ma waaw buur yàlla dogal na nii la ko natte nii la ko defe lu ko neex képp lay def ñun nag nekkul lu dul ay jaam manuñ lu dul gërëm li suñu boroom def waaw ndax yonent bi alayhi salaatu wax nañu ko léegi aayibuun taa'ibuun aabiduun saajiduun li rabbinaa xaamiduun kon yem noonu insha ci jataay bii di ñëw ahkaamul faraa'id muy ahkaamul mawaariis wala miiraas muy li jëm ci wàllu miiraas insha allahu